wa ba'du man tasawwafu wa za'amu bi anna ma hum fihi minhu a'zamu wa dhalika dalilu zuurun wa kadhib qad gharrahum iblisu fihi faqtarib li'annahu maadatu kulli ilmi fi hadhihi dunya bi qawli al-qarmi kon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw bi mu la waxee xemmem loola ci jàng alquran ak li nga xam ne yow lu mu dee dee dee dee dee bis moom loolu moom ko nga ko assurer quoi voilà bu fi ut ay ngàntaay wo wo tu sais que affaire yi bon jot tout le maa ngi daw ak ñëw non xam nga yëf yi boo toppee yëf yi àddina bi non léegi dafa compliqué ma ne la hey arrêtez saw bu caaxaan yi stop waaye ma ne lii yow fi ma sax yow loo foog sa bàyyi nan loon dunde sa baay yow yaa ko poni soxla bu dee ne mu ngi dund bu dee dundatu yaa ko poni soxla yow mais ñun xaw ma lan moo tax ñu jàpp ne génération bu ñëw rek minimiser xeet nit ñu jiitu woon foog ne ñooñu daal adduna bi tambaambalu lañ fi ne woon daal. wal iyaadu billah dama mooy taxaw alu ci sa làmmeñ wi di utal ay faux gàtt way fii mu ne caaxaan boo bëgg a def yaa ngi koy remplir programme caaxaan boobu yow naka ngay mën a waxe loolu di ut lay yu mel noonu te yow fii mu ne benn ligue des champions la du la raw coupe d'Afrique bii weesu nii jeex barkaati démb dara la la fi bé benn match raw waaw way lambu ji fii bu dëgg di nga fexe am jot ma ne dara dem gisi say copain yoo xam ne da ngeen a joxante rendez-vous gan di nga fexe ba am jot sa coro bi wala yow ndaw si sa waa yi di nga fexe amal ko jot lépp di caaxaan nga def li say mbir ba pare waaw yooyu yépp nga mën a toog film bu ne bu la naree raw sax nga enregistré ko waaye replay yi xam nga ni ngay def te dara pour ci raw lépp di caaxaan temps yi di waxtaan di walla ci ci whatsapp yeeg snapchat yeeg gaa yooyu facebook yi jaral na la ko yooyu nga koy def saa su ne mu lay luubalal combien de waxtu yoo xam ne yow sa liggéey bi ngay wax bu ñu ko ci génnee matul un tiers maanaam un tiers loolu daa bari sax bu ñu xaajoon yow sa waxtu bés bi ginnaaw bu ñu ci génnee la ngay nelaw ak a xaran buñ ci génnee liggéey ba ngay wax daanaka jëlalu la ba dem sax boo fa newee di nga am xanaa doo ma ne manoo toog benn place même nga toog sax sa xel dem ci yooyu nga def ko manoo ko te pourtant boo kiiyee yaa ngi sa téléphone man nga ci am alxuraan jaww sa téléphone application alxuraan yaa ngi ci amatoo ay rawatina yooyu wala nga koy dégloo defoo ci tos doot yooyu moo tax nit gis nga nit kiy wax bu dofee ñiy dégg dofuñu yooyu ay foo lay la yoo xamante ne nii boo amoon personnalité di nga am kersaay di ko wax. parce que fii ma ne lu fi waay bëgg dina ko utal jot waaw ay aw ma jot ak temps yi non c'est que affaire yi non bu ma wàccee damay sonn non affaire bi après bon semaine bi day gaaw a jeex ma ne looloo fi ma sàmm àddina bii sëriñ bii lan lay lay wax lan lay wax ci téere yi aaxiru zaman bi gis nga téere boobu du xamoo boo ko xamul demal nga déglu ci ko wala nga gëstu ci ko jiitu daal ñoom ñoom daal seen waxtu dara dara waru leen <laughs> ñun dañuy caaxaan quoi kon nag sëriñ bi ginnaaw bi mu la waxee yooyu xemmeem loolu nag ne la ngeen nag njàng loolu lu mu ndaw ndaw nag ñetti xisb moom na nga ko na ko assuré <laughs> waaw léegi tam bu ko tong comme ni borom xam borom sàkkukatu xam-xam yi ni nga xam ne ñu bari ci ñoom noonu lañ askanoo di ko def mu ne nag kaay nag ma wax la <coughs> man Bamba radiyallahu anhu am na fi ngir nga bañ a warwaam xam nga bu waxee lii te yow dund yow yaa ngi dund ci kaw suuf <laughs> nga gis ñoo xam ne dañ naan ay sëriñ lañu ay nit ñu baax lañu dañoo sufiyankewu dañoo nekk ñoo xam ne ay boroomi may lañu boroomi ñaan lañu seen maama doon diw wala seen baaya doon diw seen ndaya doon diw mais ñu gis ne ñoom alxuraan mais sëriñ bi radiyallahu anhu lii muy wax waa ji man du nekk naan moom ay fan mais gisuma ko sax muy xool luy alxuraan <laughs> léegi nag mu lay mettre loo en garde di yee di la yee ci boo gisee lu mel noonu ak ñi nga xam ne ay fóoluñu yu taxaw di wax mu ne wa baadu lenn man tasawwafu ci ñi nga xam ne dañuy suufi suufiilu <laughs> voilà <laughs> waaw mooy ñi nga xam ne dañuy mbubboo tasawuf waaw di mbubboo ziyu tasawuf yi di feeñe li nga xam ne loolu lim yu sell yoo léeg radiyallahu anhum nga xam ne seen fi ñu teg seen tànk mooy fi ko yonent bi alayhi salaatu tegoon moom la ñuy roy ci lépp ak saxaabaam yi radiyallahu anhum jeex na mu am ñoo xam ne ay tojam ay tojemaan lañ ay sàcckat lañ ay sariqa lañ ni ñuy def dañuy fexe mbubboo ñoom nañu meloon di soloo ni ñoom di jéem a waxee ni ñoom waaw ba pare di jéem a wootewu ay may ya ñu dégg ci téere yi te ñu koy nettali te nit ñu baax ñoo ñële radiyallahu anhum ñoom ñuy jéem a mel ni ñoom di tuur lëndëm nit ñi léegi nag ñu mel noonu lan lañu def sëriñ bi radiyallahu anka kon ñu déglu la mu ne am na ci ñoom wa ba'du man tasawwafu wasa'amu ba pare ñooñu lan lañ la def mu ne wasa'amu ñu naan mooy ñu ne nga dégg leen ñuy wax naan bi annama hum fiihi boo leen gisee ñu tongu alquran bon ku am ful laaj leen wala boo ku bëgg xam wala ñoom ñu xam ne lii dina jaaxal gaa yi ñuy joxe lay quoi di wax naan bi annama hum fiihi ñoom ñoo c'est que ñoom li ñu nekk hein minu fi li ñu nekk minu a'zamu minhu mooy moo gën a màgg alquran quoi ñoom dañoo toll foo xam ne ci seen digganteeg seen borom kawe nañ kawe boo xam ne ñoom seen façon jàng seen façon alquran leneen la xam nga loolu lañ lay gëmloo gis nga boo gisee ñun façon africain yi en tout cas Sénégal man laa xam quoi hein ak caaxaan man fee law benn waay boo xam ne dañ naan ci diine lay wootewu toog du julli du woor du def tus di rey sharia bi guddeeg bëccëg ba pare am ay mbooloo yu ko topp yu dul jeex ba pare ñu jàpp ne fii mu ne moo ko sañ parce que daa am fu façon yii la lii nii Serigne di wax mooy lu leer parce que amuñ lu leer duñu wax lan la ñuy wax <laughs> wasaarahu bi annama hum fii dañ naan la daal ñoom li ñu ne moo tax ñoom ñoo ko sañ waaw amul ket waxoon naa la loolu waxi caaxaan la ay diw daa am sañ-sañ bi kenn amul sañ-sañ bi te leeralu naa la sañ-sañ mooy yàlla amul bàkkaar nga xam ne bàkkaar bu ne lëndëm lay jur ci xolu ci xolu lay tomb bu ñuul lay def ci xolu jàmbur xolu ko koy def nga ne waa bi daa jege yàlla set wecc waaye day def yooyu nga xam ne day def ay tomb yu ñuul ci ci xolu jàmbur loolu dafa wuteeg li xel loolu mënu la nekk waaye <laughs> léegi mooy caaxaankat yii nag duñ la wax lu leer lii lañ lay wax mooy baatin bi noo c'est que ñun yéen yéen a nekk ci charia bi ñun ñoo nekk ci baatin bi quoi loolu lépp waxi caaxaan la pipi waxu daanaka boo déggee façon yooyu moom loolu la war ci yow foo nit ak luñ ko naw naw naw muy wax loolu def loo xam ne dafa wuteeg charia ba pare amul benn lay bu muy joxe lu dul naan ñun ñoo nekk fii kooku baal mu daal dóoral fële mu daal dóoral ci mur bi nga ba ko la al euh, imaam Abu Hanifa radiyallahu anhu doon wax fadribu jël bu sama wax wuteeg waxu yonent bii sallallahu alayhi wa sallam jël leen sama wax ngeen fëgg ko ci mur bi waaw te mooy al imaamul a'zam waaw imaam bi gën a màgg imaam bi ta moo taxawal fiqh comme ni al imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi doon wax kullul fuqaha boroom xam-xamu fiqh yépp iyaalum dañoo jortal war a jortal kii tolluy njukkal imaam Abu Hanifa njabootam lañu radiyallahu ta'ala anhu yow lan nga may waxal benn charlatan bu taxaw fee parce que rek nii la tudd maama ma doon diw muy wax yu wuteeg yi nga xam ne maamam ci boppam da ko doon tere ndax bu dee maamam sëriñ la woon jus gub jub de toute façon man la wax lu wuteeg alquran ak sunna waa ji bëgg laa gëmloo ne bon c'est que ñun fi ñu toll la tax quoi bàyyi alquran yi mu ne gis nga këy lay wax yooyu ak naan ay julli yi ay woor yi ay dem makka yi c'est que ñun dañoo toll foo xam ne suñu dem makka ne yeneen façon laaj yooyu yooyu yëpp waxi caaxaan na waaw. loolu lépp façon yooyu yëpp boo ko déggee rek sa dangaa war a teet teet teet teet comme alarme bu bu bu bu ko sàcc jege. wala laal fa mu war dalaal li muy yuuxoo yow boo déggee yooyu seen yaram yu yëpp loolu la war a def mooy soril waajee dawal ba ngay ami tànk balam laa boon waaw kon nag sëriñ bi radiyallahu ne gaa ñuy wax naan lan naan ñoom maahum bi anna maahum fiihi minhu a'zamu quoi waaw ñun bi anna maahum fiihi ñoom li ñu ne minhu a'zamu minhu mooy moo gën a màgg alquran ba pare nag jàppe seen wax ñoom ñoom le fait wax nañ loolu loolu dalil la quoi